kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal na euh, gisoon nañu premier xadis ci suñu bunt bi mooy xadis mille quatre cent quarante-sept mu ne woon Abi Hurayrata jële woon ko sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi ta'ala malaa'ikatan yatuufuuna fi turuq yaltamisuuna ahla muy hadis bu gudd mu ne woon borom bi tabaaraka wa taala da ñeel na ko ay malaaka yoo xam ne dañuy wër ci yoon yi di euh, daj di làmb di seet di chercher di seet li nga xam ne mooy bërëbu ñi nga xam ne la ñuy tudd yàlla ahla dikri waaye ña nga xam ne ñooy tudd yàlla ba mu jeex hadis bi gisoon nañ ko moom dong lañ gisoon eh, ñaari version yi nga xam ne ku nekk imaamul Buxaari ni mu ko ndek al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullah alayhima tey nag eh, comme que waxtu yi dañoo daboon ñu ne woon jàngat yi dañ koy bàyyi insha allahu taala ba jataay bi ci tegu Euh, ci lañ ne nii léegi tey moom la ñu war a gis kon xadis bii di mille quatre cent quarante sept ci chapitre deux cent maanaam ah, mille cent quarante sept waaye mille quatre cent quarante sept oui <coughs> chapitre deux cent quarante sept xadis bi muy xadis bu gudd bari ay njàngat yu rëy ginnaaw bi nga xam ne la ñu gis taxriij bi ci jotaay bii ñu génn ñi ko solo ak mi nga xam ne ñi mu wax ne ñoom ñoo ko solo nan lañ ko génnee njàngat bi nga xam ne moo ci tegu tam looloo doon loolooy suñu doxalin ci chara bi mooy ana mooy lëkkaale hadis bi ak ni mu tuddee bunt bi di wax ngëneelu eh, xilaqu zikr ak di wan nat bi ak di ñaaxaate ci di takkook moom ak tere gu ñuy tere ngay takkale kook ñoom di leen bàyyi ci loo xam ne amoo ngànt <coughs> ñu ne la loolu lëkkaale bi leer na premièrement li mu nga xam ne moom la borom bi def jël ay malaaka yoo xam ne daf leen a tàggat uniquement alayhimu salaatu wassalaam ngir amuñu beneen rôle comme l'imam an-Nawawi rahmatullah alayhi doon wax ci bi so ci yal al-Minhaj amuñu benn wazifa amuñu benn benn benn benn benn objet benn euh, liggéey bu leen yàlla chargé lu dul di wër ci kaw suuf foo xamante ne ñooy bërëb yi nga xam ne ñu ñuy tuddee yàlla dafa zikar turu borom bi tabaraka wa taala loolu nekk ngëneel gu rëy di wan kon sikkar doole ak dayo ba ko borom bi tabaraka wa taala jox ba ay malaaka comme ni mu tàggat ay malaaka yoo xam ne ñoom ñooy toppatoo wàllu faat nit ñi malaaka yoo xam ne ñoom ñooy toppatoo wàllu taw bi ñoo xam ne ñooy toppatoo xafada yi am ñi ñiy wattu comme niñ ko gisoon bi waa malaaka yoo xam ne yu wax yu nekk mu ut ñoo xamante ne ni uniquement c'est pour lan mooy ne da leen ut ngir ñuy wër di xool ci kaw suuf ana fan la ñuy tuddkatu yàlla yi di dajaloo di tudd seen borom tabaraka wa taala loolu di wane ngënee lu xilafu zikr waaye nga gis buñ ñëwee ñoom malaaka yooyee ci seen digalu borom li nga xam ne noonu la ñuy doxalee mooy dañuy indi sakina dañuy ñëw wër leen ak seen laafi nga xam ne muy laaf yoo xamante ne nii ah, ah, ba ci asamaan fañ bërëb ba am ba ci asamaanu duniyaa di gën jege lépp lañ leen di muur lépp di ay leer di dal di sakina allahu akbar di ak dal goo xam ne mooy wàcc ndax lan ci barkey tudd turu borom bi tabaaraka wa mi nga xam ne moom lañuy ñuy zikkar kon lool rëy na waaye bokk na lii wane ngëneelu ak lëkkaale ma bunt bi fadlu xilaq zikr mooy bi ñu demee borom bi laaj leen lu tax mu leen di laaj parce que borom bi dafa yittewoo seeni mbir tam moo leen gën a xam mu laaj leen waaw ndax borom bi du laaj mbiru ñoo xamante ne nii amaluñu ko soxla amaluñu ko sola mu laaj leen ne waa yéen sama jaam yooyu fan ngeen jóge ñu ne ko ah ñun ñu ngi jóge min indi ibadin laka ci say jaam yoo xamante ni nii de ñoom lu ñuy def yu yusabbihunaka yusabbihunaka dañ lay sàbbaaw wa yukabbirunaka di la kab dañ lay sàbbaal di la allahu akbar wa yahmadunaka di la alhamdulillah wa yumajjidunaka am na yeneen yi wa yuhallilunaka ñu naan allah la ilaha illa te di ñaan sa njéggal mooy kàddu yooyu ñuy wax ñoo fooro ñooy al subhaanallah allahu akbar alhamdulillah ak di bàkk borom bi tabaraka wa waaw loolu lañ nekke moo tax malaaka yi ñëw wër leen waaw borom bi laaj leen ay laaj yu ngir wane yittewoo ni mu yittewoo bërëb yooyee ne waa ñoom lan la ñuy ana <coughs> ndax mas nañ maa gis hal raaw nii mu ne déedéet waaw mu ne naka lay deme bu doon dañ laa gis dañ maa gis malaaka yi tontu loolu lépp xadiis bi yëpp boo jàppee loolu lépp day wane gëneelu quand même jataay yooyu nga xam ne jataayu sikkar la mu feeñ lool waaye côté bi nga xam ne moom la al imaam ne wan nadmu ilaa mulazamatiha bi ñaax nit ki te tamit di la soññ di la xemmem loo ngir ngay takkook yooyu mooy xoolal ñi ñoo xamante ni nii borom bi nee na ña ña toog ñoom duñu duñu duñu torox humul julasa la yashqa bihim jalisuhum waaw ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii ñooy e, ña nga xam ne ñoom ñooy ña nit ñay toogandool tooga ña ngay toogal nga xam ne kenn du toog ak ñoom toroxtaange di la dal waaw kon loolu te tamit déggoo ki nga xamante ne waa ji nga xam ne moom dañ ne malaaka benn malaaka dana xëy borom bi am na nag koo xamante ni nii kooku moom fulaanun xata waaw fulaanun diw moom moom moom def katu bàkkaar bu mag la waaw moom defkatu bàkkaar defkatu bàkkaar bu mag a mag a mag la waaw moom mu nga fa loolu andiwu ko foon daa ñëw rek fekk gaa yi mu toog ànd ak moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi alayhi salaatu wassalaam borom mu ne boroom bi ne walahu qad ghafar moom itam jéggal naa ko waaw ndax lan ulaa'ika al qawm la yashqa bihim jalisuhum voilà ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy nit ña nga xamante ne nii euh, kenn du toogaaleeg ñoom di torox allahu akbar kon loolu di wane kon bi ñaax ak tamit xéewal yi nekk malaaka yi ñëw di assister say jataay di dem di def contrant rendu borom bi loolu mooy di la xemmem loo ci jataay yu mel noonu nga fay ne boo newul jataay yi nga xam ne malaaka yi fay ne dem borom bi di laaj say la ngeen nekke ba pare lépp lu ngeen bëggoon borom bi may leen ko lépp lu ngeen doon daw muy safara mu daal di leen koy hein jéggal waa sawaay loolu kay loolu bu dalut ci bu doyut ci xemmem loo nit lu baax ana lan mooy koy xemmem loo allahu akbar kon loolu mu nekk lu màgg màgg màgg màgg màgg waaye mu am leneen loo xamante ne nii mooy côté tere nit ki di dàqale koog moom ci loo xam ne amul uzr mooy yu mel nii boo fa newul fooy ne fi nga xam ne malaayikatu rahmaan ñoo la yiir ñooñ boo fa newul xam nga fooy ne iblis fi nga xam ne place yi nga xam ne te mooy place yu yëgadikaay waaw boo fi newul gàncax ki nga xam ne yow bu dee ki nga xam ne moom yooyu sax indiwu ko fa dafaa jaaroon rek waaw ngir daa am lu ko taxoon a jóg kooku la borom bi boole ci njéggal googu te njéggalu boroom bi nag moom la jaam bu nekk war di ut fo ne ak yërmandeem ak yii nga xam ne moom la dig ñii may leen ko tax ñoom lañ doon ñaan loolu boo ko fa bàyyee dem feneen fa nga jëm loo koy def walla iyaadu billaah kon nag di takkook ñi nga xamante ne ñooy bërëb yi ko wax waaw bañ leen a sàgganee waaw wan nahyi an mufaraqatiha li ghayri uzr bu dee rek da nga am ngànt <coughs> ah loo xam ne manu la ñàkk nga defi ko waaw ci obligation wala yoo xam ne ah, daa jàmp yoo xam ne yoo war a def la loolu kenn terewu la nga nga absenté waaw waaye li ñuy dañ mooy yow sax absenté nekk loo xam ne ci sa tayeef lay doon loo xamante ne programme bu ñëw daal di koy pousse waaw lépp loo xam ne yow moo la gaaral rek jaral na la nga ci saase ci saase ngay puus affaire bi daal di fay teg programme bu bees waa loolu nag mooy li nga xam ne nag moo garab waaw loolu moom mooy li nga xamante ne mooy li nga xam ne moom la ñiy tere wallahu taala alam <coughs> kon loolu nekk na loo xamante ne lu ama am solo la di takkoog nit ñii nga xamante ne nii ñoom ñooy nit ci dëgg-dëgg eh, eh, al qawm eh, nga xamante ne la yashqa bihim jalisuhum léegi kon lëkkaale boobu buñ ko gisee Hmm? Euh, loolu euh, mooy li nga xamante ne nii euh, mooy lëkkaale bi am ci lu gàtt ak suñu bunt bi léegi nag mu def yeneen façon njàngat yi nga xam ne doon nañ la ko wax kii mooy yiñ la doon wax ne la hadith bi bon foog naa dañuy jël rek daal imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ta'ala Euh, di wax ci côté bi bi muy sharah hadis bi comme fi nga xam ne moom lañ la waxoon imaamul Bukhari kitaabu da'awaat rahimahullah baabu fadli dhikrillahi ta'ala azza wa jal foofu lañ de hadis bi muy hadis 6408 léegi al imaam al hafiz ibn Hajar nañ xool li mu wax foog naa dinañu doy ak njàngat yi mu wax euh, yenn yi jot nañ ko wax ne euh, walillahi alhamdu wal minna mu ne qawluhu qawluhu ndax instant bi dañuy ñëw ci côté ñi nga xam ne dañ naan euh, dëgg la xilaqu zikri yi yi ñuy wax nii gëneelam loolu du ay jataay yoo xam ne dañ fay nekk di wax subhanallah subhanallah ensemble en même temps en mboolo ak yooyu du loolu waaye li mu doon wallahi alhamdulillah comme yi mu wax fii allahu akbar allahu akbar ak la ilaha illa la ilaha illa allah du loolu am ñu ne du loolu lii lan la mooy ñi nga xam ne dañuy toog di jàngale xadiis yoneen saa sallam di jàngale alquran di jàngale euh, xadiis yoneen saa sallam ñooñ lay wax léegi nag loolu laa la doon wax ci jotaay bee ñu génn ne man yéemu naa ci ay nit ñoo xamante ne nii ñoom en général ñiy wax lii xadiis bu ñëw aaye bu ñëw te ñoo yey aaye bu ñëw xadiis bu ñëw dañ naan bala ñoo jógee da te loolu la boroom xam-xam yi wax ah kenn du fi bàyyi zaahiru euh, li li li aaya bi wax wala hadis bi dem di jën ci majaas wala di seet sens figuré alors que sens propre bi li gën a jege ci nit ñi bu ñuy door a dégg wax ji li muy tekki surtout arab yi ñoom niñ ko déggee loolu d'accord nañ mais bu ñëwee fii kaddu yi nga xam ne yaquluuna ñoom ñu ne loolu non loolu noonu yusabbihuna ko mooy bu ñuy jàngalee alquran bu ñuy jàngalee hadis loolu lay wax waxoon naa la loolu am na hadis bu koy wax boo xam ne gisoon nañ ko dinañ ci ñëw léegi nañ ñëw taxaw. ci li imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah wax ko te mu ne qawluhu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka mu ne zaada Ishaq wa Usman an Jarir wa yumajjidunaka lool gis nañ ko mu ne boo demee ci Ishaq ak Usman an Jarir mooy euh, ñi ko xam ne ñoom ñoo ko solo jële ko ci Jarir euh, ñoom bokk ci ñu ko jële ci moom ñoom yokku nañ ci wa yumajjidunaka ñu nekk di la bakk mu ne wakada naka noonu libne abi dunya al imam ibn abi dunya rahmatullah alayhi moom itam naka noonu eh, la ko ëndee wa fii riwayati abi muawiya mu ne naka noonu tamit ci riwaaya ki nga xam ne mooy abu muawiya rahimahullah boobu mu ne fa yaquluuna malaaka yi dañuy tontu borom bi ne ñoom ñu ne taraknaahum bàyyi nañ leen de sa jaam yooyee ko ñu lay sant wa yumajjiduunaka ñu lay bàkk wa yadkuruunaka ñu lay tudd wa fi riwaayati al isma'ili mu ne ci riwaaya al imaam al isma'ili rahimahullah def mustaxraj qaalu nee na foofu dane qaalu malaaka yi bu leen borom bi laajee dañ naan mararna bihim wa hum yadhkuruna romb nañ leen fekk ñu ngi lay tudd banim jeexe mu ne wa fi riwaayati Suhayl ci riwaaya Suhayl ibn Abi Salih Zakwan rahimahullahu ta'ala mu ne ji naa min indi ibadin laka fil ard loolu gisoon nañ ko yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yasalunaka mu ne boo demee ci riwaay boobu te gisoon nañ ko bi weesu mooy ne nii la ñëwee dana yusabbihunaka ñun malaaka yi day ne ñun de ñu ngi jóge borom bi ci say jaam yoo xamante ne nii ci suuf lañ ne yusabbihunaka ñu ngi lay sàbbal wa yukabbirunaka di la kabbaaral di wax allahu akbar wa yuhalliluuna ko di wax laa ilaha illa allah wa yahmaduuna ko di la sant wa yasaluuna ko ñu ngi lay ñaan di la dagaan am yuñ lay ñaan mu ne wa fii riwaayati anas inda al-Bazzaar beneen saxaaba muy Seydina anas radiyallahu anhu moom boo xam ne boo demee ci Seydina Abu Bakr al-Bazzaar boo fa demee rahimahullah di nga fa fekk moom noon ni mu ñëwee kàddu yi dane wa yu'azzimuuna alaa'ik wa yatluuna kitaab wa yu'azzimuuna alaa'ak wa yatluuna kitaabaka wa yusalluuna ala nabiyyika wa yas'alunaka li akhiratihim wa dunyahum mu ne foofu Seydina Anas noonu la ko ndee radiyallahu anhu mu ne wa yu'azzimuna ala ñu ngay màggal sa xéewal yi nga xam ne moom nga leen defal moom la ñuy reconnaître di la sant ci lool wa yatluuna kitaabaka di jàng sa téere bi alquran wa yusalluuna di julli ala nabiyyika ci sa yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy bokk na ca jotaay la ñuy def mooy loo xam ne dañuy wax ay aaya alquran dañuy def ay salaatu ala nabi wa yasalunaka li aw li axiratihim wa dunyaam waaye bu ñuy jeexal te loolu en général bu ñuy jeexal lañ koy def dañuy ñaan ngir seen alaaxira waaye ngir seen mbiri àddina tamit wayu léegi nag imaamul na alxaas na xajar bi mu lii lépp pour wan la déggin bii ni mu leeree ki nga xam ne day ñëw ne façon yi ñu wax sànq ne loolu du loolu du ñoo xam ne dañoo toog di sikkar ensemble te sikkar ensemble wax naa la lool saxaaba yi dañ ko doon def noonu bi ñu jógee Tabuk du loolu la hadith sayna Abu Musa bi ñu doon wax keroog ah radiyallahu ta'ala anhu du loolu la woon ah kon loolu noonu bam naan ñu ngi naan ñu ngi ñu ngi takbira ta allahu akbar ba yoneen saa salaam ne leen irbam wala anfusukum du mbooloo lañ ko doon def te tamit euh, ay yaamu mina mooy après jour tabaski yooyu ñetti fan yooyu depuis ci jour boobu tàmbalee ko noonu du dafa bokk ci li nga xam ne moom la ñu yoonal te yoneen saa yoonal ko mooy di di di di di di di di sikkar ci kaw moo tax Seydina Abu Hurayra ak Mawlana Ibn Umar radiyallahu anhuma dañ doon génn di wër ci mbeddu Medina yi dem ba ci marché bi di di di takbiir nit ñi di takbiir seen ginnaaw amuñu woon dara lu ci soxla lu mu lool lool du du du sikkar ci kaw mbooloo ci loo xam ne ñoom ñoo ko bëgg noonu defe ko noonu ah wala déet waaw léegi xoolal imaamul xaafis mu ne rahimahullah wa yuxadu min majmu'i hadhihi turuq al murad bil majalis mu ne nag gis nga nag yoon yu bari yi ma la fi tuddal ni mu ñëwee boo leen boolee dinañ ci jële li nga xam ne moom lañ jublu ci majaalisu zikri yi boroom bi wax yi yonent saa salaam di wax fii majaalisu zikri mooy eh, eh, tooguwaayu bërëb yooyu nga xam ne ngir sikkar lañ ko lañ ko samp di nga xam kon lan lañ ci jublu wa annaha kene kon yooy yooyu allati tashtamal tashtamilu ala zikrillahi bi anwa'i dhikril waridati min tasbihin wa takbirin wa ghayrihima wa ala tilawati kitabillahi subhanahu wa ta'ala mu nekkoon kon li mu làmboo bërëbu sikkar yooyu lii nga fay fekk ña fa nekk di ko def mooy lam ala zikrillah di tudd yàlla te tudd yàlla xam nañ li muy tekki ci façon sikkar yiñ fi gis romb ko fi ay subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar ak yu mel noonu bi anwa'i zikri tudd yàlla ci xeetu façon yi nga xam ne moom lañ koy tudde alwaaridati min yi nga xam ne ñoo rot ci xadiis bii leer nañ dane yusabbihunaka min tasbihin kon ci sabbal subhanallah wa takbiran ak yukabbirunaka mooy allahu akbar takbir wa ghayrihima ak yu mel noonu mooy yuhallilunaka ak yooyu yahmadunaka laa ilaha illallah ak alhamdulillah mu ne wa ala tilaawatil qur'aan xam nañ ne tamit jataay yooyu bokk na la nga xam ne moom la ñuy nekke mooy jàng alqur'aan kita tilaawati kitaabillahi subhaanahu wa taala jàng téeréb yàlla bi euh, bàkk euh, gàcc ngaalaamaa ngoom euh, wa ta kawe na mu ne nag xoola imaam al mu ne wa ala du'a ak di ñaan bi xayri dunya wal axira di ñaan yiiwu addi al ak addina comme ni nga xam ne moom lañ ko gis léegi léegi nag mu ne wa fii duxuuli qiraati alxadith an-nabawi wa mudarasati al-ilmi ash-shar'i wa mudhakaratihi wal ijtima'i ala salati an-nafila fi hadhihi al-majalis nadar wal ashbahu ikhtisasu dhalika bi majalis at-tasbih wa at-takbir wa nahwihima wa at-tilawati hasba waaw wa in kanat qira'atu al-hadith wa mudaarasatil ilmi wa munaara wa munaazaratal wal munaazarata fiihi min jumlati maa yadxulu taxta musammaa zikrillahi ta'ala voilà imaam al-Hafiz mu ne lii la léegi nag kon bëgg cee dugal nag fii nag ne li muy wax ma ne la imaam al-Hafiz sûrement buy wax li am na ñu doon ñu doon jàpp lool mais man ñi nga gis mooy dañoo ne sax affaire bi ñi loolu wax mooy lii mu naan du lii nga xam ne ñoom ñoo ko ci bëgg a dugal mais hadis bi waxul loolu dana ñi yusabbihuna ak subhaanallah la ñuy wax alhamdulillah la ñuy wax allahu akbar la ñuy wax la ilaha illallah la ñuy wax astaghfirullah la ñuy wax voilà léegi ak jàng alquran mu ne wa fi duxuli qiraatil hadis léegi nag hadis bii jotaay yi nga bëgg fa dugal ne non lim nekk mooy jàng hadis an-nabawi bu yonent saa salaam wa mudaarasatil ilm ak di jàngalante di jàngale xam-xam ash-shar'i bi nga xam ne xam-xamu sharia ci fànn yëpp wa mudaakarati ak tamit di ko fàttaleku jotaay yooyu wal ijtimaa'i ak tamit dajaloo ala salaati naafila ci loo xam ne julliñ naafila fii haadhihi al-majaalis ne yooyu ñoom ñoom ci ci ci ci kul ci majaalis yi lañ bokk mu ne loolu fiihi nazar am na lees ciy seet fii hasil ma nazar am na lees ciy seet ndax hadis bi waxul loolu de li mu wax dafa leer waaw yu sab joxu na ñii dañuy xam nga moom laa loon wax naan doo gis kenn ñu ne la ñoom diw li ñuy def fekk ñuy jàngale hadis di jàng saa imaamul Buxaari nga naan yu sab joxu na xam nga loolu doo ko wax kenn du ko wax te képp koo ne yu sab na yàlla xelam du dem ci ne ñooñ hadis la ñuy jàng loolu yaa ko gën a xam loolu ñépp ko xam loolu moom yaa xam waaw yu majjiduuna allah yàlla xam na ne boo waxalee yàlla sa xel du dem ci ne ah, mooy la ñuy def xadiis lañuy ñuy jàngale déedéet waaw waaye yit dañu am jataayu xam-xam yuñ tegal yuñ teg waaw yoo xamante ni ci xam-xamu sharia yi la fiqh yooyu loolu ñépp ñoo xam dañ koy def buñ la laajee ñuy def doone yu sabbixuuna allah doo ko wax xam nga ne moo sori nag moom moo tax mu ne kon nag dugal ci yooyu waaye yow ma ne loolu nadar am na les ci seet même bu dee ne mu ne wal ashbah li gën feeñ te gën a liru mbir yi xadis bi ànd ak moom mooy ixtisaasu zalika jagleel lii xadis bi di wax te ñoo am gëneel gii bi majaalisi tasbih bërëb yi nga xam ne dañ fay sàbbal yàlla subhaanallah lañ fay wa takbir allahu akbar wa nahwihima ak ni kaddu yu mel ni ci kaddu yu sikar wa tilaawa ak jàng lii la ak astaghfirullah yooyu ak di ñaan seen mbiru alaaxira ak àddina wa in kaana même bu dee ne qiraatul xadiis yi mais jàng xadiis wa mudaarasatul ak di jàngante di jàngale xam-xam sharia wal munaadara ak tamit di nga xam ne boroom xam-xam yow la ñuy def seen biir di di di di di di di réviser mbir yi di wax daan ci euh, branche xam-xam yi fii même ci xam-xam yooyu. loolu min jumlati bokk na ci ah, euh, mbooloom maa li nga xam ne yadxulu taxta musamma zikrillah taala loolu dañ koy dugal ci turu sikar yàlla mu kawe ne te yéegut mais loolu ñëpp xam nañ ko xadiis bu dul sikar lan mooy sikar te yoneen saa salaam waxam yoneen saa salaam borom bi ne in huwa illaa maa yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa du wax li ngeen xam ne yéen bakkan du waxe lool lépp lu mu wax sama man maa ko dee mu koy wax waaye dalaa bëgg wax ne la. sauf que aaya bii nii loolu day dugg ci sikar waaye xadiis bi waxul ñooñu ñiy jàngalee xadiis ak waxuleen loolu dafa leer voilà loolu dafa leer nañ waaw loolu al imaam al xaafiz rahimahullahu taala rahmatan wasi'a wax moo ci am lii la dëgg la am na loo xam ne am na mooy ça ne veut pas dire que ñoom amuñu ngëneel comme yi nga xam ne xadiis lañuy jàngale yooyu bañ a ñooñ buñ amul ngëneel ngëneel dootul am ci ci kaw suuf <laughs> waaw waaw eh, te xadis boobu gisoon nañ xadis boo xam ne wan eh, wane na seen ngëneel boo xam ne gisoon nañ ko waaw fii nii ci Riyad bi mooy bi nga xamante ne nii eh, mooy xadis deux cent cinq chapitre baabu qadaa xawaajil muslimin bi xadis bu Seydina Abu Hurayra mii la woon nga xam ne xadis bu gudd la woon mooy xadis ba doon wax man nafasa an mu'minin kurba min kurabi dunya nafasa allah anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu allah fi dunya wal akhirah wallahu fi awni al-abdi ma kana al-abdu fi awni akhi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu tariqan ila al-janna wa ma ijtama'a voilà pour wax la ne ñoom am nañu nga réew de jataayu xam-xam yi nga xam dañ koy tëral moo xam ci jàkka yi wala ci bërëb wala ci benn euh, place publique wala foo xam ne kër wala foo xam ne benn institut wala yu mel noonu moo xam sax ci université mais ñu fay jàngale yi yonent saa salaam ak yi nga xamante ne tudd turu yàlla ak di jàng alquran di def mudaarasa bi di ko jàngalante di settantal la ca ne kaddu yaag baat yàgg nañ koy jàng waaye tamit fiqh ba nekk ci biir alquran ahkaam yi. yooyu noonu ak atte yi ak tamit li nga xamante ne yu xuut yi loolu mooy kadaaras loolu lëdd ciy dugg mu ne wa wamaj tamaa dajaloowuñ qawmun ay nit fii baytin fi néeg min buyutillahi taala ci benn ci néegu yàlla yi nga xam ne moo kawete yéegu muy yat jàkke yatluuna di jàng kitaaballahi téere bi yàlla bi wa yatadaarasuunahu ñu koy jàngalante wa di ko settantal seen biir ku ci tane kenn am loo ko dimbalee ñuy ñuy dugg ci yata di tadabbur a aya yi di ko settantal baynahum seen diggante illaa nazalat alayhimu sakina lu dul ne dal gi day wàcc ci seen kaw wa ghashiyatuhumur rahma yërmande borom bi daal di leen muur wa haffatuhumul malaa'ika malaaka yi muur leen wa zakarahumullahu borom bi tudd leen fii man inda ñene fa moom voilà kon ñii am nañu gëneel waaye hadis bii ñu nekk mooy ñi ñuy wax du ñuy xam nga ñii du du du bokk ñi ñi ñi nga xam ne ñooy xadis kese la ñuy jàngale wala bu yeneen branche xam-xam xam nga ñii yeneen saa saa bi wax ci xadis Seydina Abu Hurayra bii ñu wax mais yatluna kitaaballah mais ñooñu dugal na leen fii ci xadis bi ñu nekk mooy ñoomu la ñoo nekkaat nii mais ñële am nañu ngëneel tamit ndax loolu ci sikkar la bokk waaye li ñuy bañ mooy waxuñ na ne. par exemple jataayu euh, jàkka joo xam ne wala jataay boobu dañ ko sang ngir jàng alquran wala jàngale xadiis yonent saa salaam que malaaka yi du ñëw si li ñuy ñëw mais dañu laa bëgg wax ne bëgg jël tënk mbir mi ne lii yonent saa salaam wax ne yu na sabbihunaka yu majjidunaka yu hallinunaka nga ne loolu moom tekkiwul loolu. loolu waxul ñi nga xam ne ñoom dañuy toog di sikkar loolu lañ ne la loolu moo am loolu nag mooy wax ñi nga xam ne mooy tegul fenn parce que da ngay mbëkkanteeg xadiis wax mu leer nañ zaahiru xadiis waaw dugal na ñële kay ñi jàng alquran ak du wax na ko fii ci imaam al-Hafiz ibn Hajar wax wa yatluuna kitaaba kitaaballahi ci riwaaya Sayyidina Anas waaye mooy li imaam al-Hafiz ibn Hajar wax mooy boo ci bëggee nag ne léegi naa ci dugal xadiis yi ak euh, façon te xam-xam yi diine yi ñuy jàngale mu ne fii nii bu dee xadiis bi moom li peeñ mooy boolewuñ ci ñoon mais ñooñu am nañuy ngëneel yu ñu am voilà yooyu am nañu ay ngëneel yoo xam ne yu ñu am yooyu am nañ ngëneel yoo xam ne jege naak yii mais li ñuy dañ mooy nga ne ñii bokkuñu ci ñii nga xam ne jotaay yi nga xam dañ koy samp ngir di di tudd yàlla muy xelaku dikri lañ ko tudde ah. muy am ci mosquée yi ak feneen ak tamit le fait ñu naan non loolu dañ koy tere ak tamit bon euh, que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu ñoom gisoon ñu koy def dalee na dàqoon ne leen yéen da ngeen a bëgg yéen a gën a xam ñi nga xam ne mooy euh, ashaabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam loolu dañ naan la soit mooy ñoom nañ ko doon defee façon ba la tere waaw comme ni yeneen saa salaam daal di woon tere façon bi nga xam ne moom lañ doon sikkare keroog bi ñu jógee Tabuk Seydina Abu Musa al-Ash'ari ñu ko wax. mu ne ayyuha nnaas irba'u ala anfusikum yéen nit ñi daal di leen ndànku ci seen bopp Ibnu Mas'ud ñaara baraam mooy soit ñoom ñu dajaloo ci jàkka ja di sikar façon biñ ko doon defe moom la àndul mu daal di leen dàq wala benn ngoog ñaareel mooy hadis yi nii daa koo jotewul looloo mën a am sinon waxu kan mooy nekk euh, référence ci diine waxu as-sahaaba wala yonent saa salaam waxu yonent saa te yonent saa fii li mu wax dafa leer dana ñii ay nit lañ yoo xamante ne nii malaaka yi bi leen seen boroom laajee lan la ñuy def dane yusabbihunaka yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka te loolu nit mënoo ñëw ne boo waaw d'accord na mais ku nekk daa nekk en pla euh, ci côté am di ko def déedéet parce que boo ne ku nekk daa nekk ci côté ko def en Euh, loolu premièrement mooy soit mu nekk ñoo xam ne ndànk la ñuy wax wala ñoo xam ne ñu ngi wax ci kaw te bu boobaa tashwis day am ñi ñu ngi jax-jaxal ñeneen ñi te loolu bokkul ci aadaabu tegginu nekk ci xa xaylaqu zikri mu nga xam ne foofu mooy jataayu borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo ne man maay toogaaloo ku ma tudd mooy li nga xam ne moo gën a nekk en harmonie mooy loo xam ne ñoom ñoo ko defandoo ta hadith yi loolu la wane dane yusabbihuunaka ñoom ñoo koy def ndax imaam Abu Muusa al-Ash'ari keroog bi muy wax ne dañ doon dañ doon takbiir ci kaw yooyu saa saa neen irba wala maa ngi woon ca gannaaw doon wax laa hawla wala quwwata illa billah ñoom dañ ko doon defandoo waxul ne ku nekk loolu ba kàddu ba est defandoo ku nekk en côté déedéet ko doon defandoo mais nañ doon def moo kawe fii itam na ko noonu la ñuy wax mooy ñoom ñoo ko defandoo amul lenn loo xamante ne moo tax képp koo daa taxaw naan bon lii ay bidaa dañ naan la sawaay seetaatal li nga wax waaw a cheikh alhaaji omar al fuuti taal radiallahu anhu cirima waxoon nañ la bee passé que ne ñun ci siira bi lam waxoon sax côté boobu buntu yooyu mu ci defoon moom lañ jëloon yaataloon na ko fa yaatal fa leeral fa euh, masala yooyu walillahi alhamdu wal minnata loolu mooy li nga xam ne mooy li dëppook hadis bi te li nga xam ne mooy li dëgg wallahu taala alam warzuqna ittibaa'a wa arina al-baatila baatila warzuqna ijtinaaba borom bi yàlla nag ñu wan dëgg muy dëgg yonent bi alayhi dëgg sa borom bi tabaar ci dëgg ak dëgg sa yonent alayhi salaam nga wërsëgal ñu topp ko te nga wan ñu li nga xam ne mooy neen te nga wërsëgal ñu ñu daal di koy sori waaw mbir mi nag du ay am na ñu jot a wax déedéet mbir mi mooy ban wax moo dëppook waxu yeneen saa salaam zahiru waxu yeneen tubaab saa salaam kenn du ko fi teggi parce que Serigne diw nee na wala Cheikh diw nee na wala ñoom Cheikh diw wax nañ lii déedéet du ñoom lu ñu wax parce que am na tamit leneen lu ñuy wax naan doo yeneen tubaab lay saa salaam euh, euh, euh, moo ñuy wan nan la ñuy sikkare sikkar jàngale na wax na yii léegi buñ bëggee xam dañuy dellu moom ci sunnaam dañ naan lii du sunna sunnatul qawli qawliya du sunna sunna boo xam ne boo ko wax te li le fait lii ak feelalu muy nettali ne malaaka yi loolu la ñuy fekk di ko wax loolu est bu doon daa am loo xamante ne nii lu ñu ciy tere da nekk yoneen saa saa du ko wax te tamit borom bi dina dina dina tagg ñooñu wax leen ne may naa leen li ñu li ñuy eh, ñaan soril naa leen li ñuy li ñuy ragal waaw ba pare ka nga xam ne sax moom loolu indiwu ko fa mu ne kooku jéggal naa ko wala hu qad ghafart kooku déggal naa ko waaw ne la léegi yoneen saa moom léegi dañuy ñëw xool moom ci pratique am est-ce nan la ko doon defe ñu ne la wax nañ xool nu mu ko doon defe waxoon nañ la ne keroog Xandaq da doon sikkar ci kaw saxaaba yi di di di répété ndax laahumma lawlaa anta mahtadaynaa wala tasaddaqnaa wala naa fa anzilan sakinatan alaynaa wa sabbitil aqdaama in laaqaynaa innal ulaa qad baghaw alaynaa wa in araadu fitnatan abaynaa loolu ak sikkar la da ko doon wax saxaaba yi répété ci kaw ñuy répété waaw te tamit bu ma soon a génn di tukki di ñëw Medina yoneen saa salaam dañ doon comme li Seydina Jaabir wax buñ ma soon a yéeg dañ doon takbir bu ñuy wàcc ñu euh, dañ doon euh, laa ilaaha illallaah bu ñuy wàcc allahu akbar wala benn ci ñaar yooyu buñ doon voyage yéeg waaw foo xaw a kawe ak bu ñuy wàcc yooyu yëpp jamono yoo xam dañ doon sikkarandoo ñoo ñëpp te waxoon nañ la hadiisu Seydina Abu Muusaa al-Ash'ari biñ la fàttali léegi saxaaba yi di ko def yeneen saa salaam leen ne bàyyi leen sikkar ci kar mbooloo baaxul wala ci wa wax ci kaw baaxul da ne wàññi leen seen voix yi ndax seen ndax da leen a yërëm seen timbre de voix yi bañ a yàqu ñu far di mere sikkar eh, bàyyi sikkar eh, ndax nit ñu bari loolu buñ demee seen baat yi dee ñoom problème u voix corde vocale ak yooyu léegi ñu mere sikkar si alors que ñoom niñ ko doon defe la c'est ça waaw ma ne lay woon mu ngi noonu yoneen saa salam da koo déglu te tamit li nga xamante ne moom la Ibn Abbas doon wax radiyallahu anhu tam ne saxee ne man doon ma woon xam kene yonent julli nañ ba pare ci jàkka yonent saa salaam comme comme ca xale la doon ca gannaaw lu dul takbiir lañ doon saxaaba yi bu yonent saa salaam masoon a sëlmal dañ doon zikkar ca kaw nee na man noonu laa doon xamee ne si sëlmal nañ waa mais loolu lu doon luñ dul woon defandoo da ngaa ne ku nekk doon toog ñu def leen nan lañ koy yëgee booy en harmonie la mu nekk loo xam ne dafa nekk loom ñoo ko defandoo ba ba jàkk ji riir ba ña ca gannaaw yëg ne ah julli ji bu jeex loolu lépp du defandoo tay yoneen saa salama sëlmal léegi de saxaaba yi di ko def ci kanama moo tax loolu boo nee ay wan a ñëw te loolu tous les jours la woon Ibn Abbas tane saa farata yi noonu lañ ko doon xamee ne jeex na kon boo nee di ko utal tamit problème daa am parce que di ko utal ay jataay yoo xamante ne nii tous les vendredis wala tous les jeudis wala tous les mercredis wala yu mel noon loolu problème dañ naan la ban problème a ci nekk yow lii nga xam ne tous les jours la woon nag juróomi yu nekk la Ibn Abbas te loolu lu c'est voulu loo xam ne moom lañ namm moom lañ bëggoon wallahu taala alam kon loolu dafa nekk loo xam ne mbir ma loo xam ne mu leer la waaw dafa leer waaw <laughs> waaw bu dee nag borom bi yow lii nii leerul fa maada ba'da al <laughs> waaw ana lan moo nekk ginnaaw dëggug yàlla lu dul lu mooy dëgg waaw waaw nasalu allah salamata wal aafiya al imaam al xaafidu ibn Hajar rahimahullah eh, mu indi yeneen i njàngat yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne yu fi am la bon yenn gis nañu ko eh, eh, ci gàttal ngir jeexal mu ne wa fil yi nekk na ci xadiis bi ginnaaw bi mu waxee fadlu majaalis zikri wa zaakiri loolu gis nañ ko te moom lañ wax ci lëkkaale mi ngëneelu bërëb yi nga xam ne dañ fay tudd yàlla ak ña nga xam ne ngëneelu ña koy tudd. wa fadlul ijtimaa'i waaye ala zalika ak tamit ngëneelu di dajaloo ngir loolu moom lañ la doon wax sànq ne bu kenn foog ne ku nekk daa nekk en di ko def loolu bokkul ci suu adab la bokk waaw yii mooy loo xam ne ñoo ko doon defandoo te boobaa wax nañ la wax ci kaw moo gën waaw parce que li borom bi ne summa qasat qulubuhum fa hiya kal hijaara aw ashaddu qaswa mu a gis ngeen jaayoo yeewu ci waa banu Israël dafa mujj seen xol yi dafa wow mel ne xeer wala sax gin koo tar ak ak wow te gis nga xol bu wow xol sikkar moo koy nooyal alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub borom bi nee na alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen bi zikrillahi ci tudd yàlla tatma'innu lay nooya lay dale al qulubu xol yi loolu nag bu dee mbooloo ngeen ngeen wax ci kaw moo gën ndax gis nga noonu mu ngi mel ni waa yi nga xam ne daa yor faas ab seen nañ di dóor di xar benn xeer nu dóor yi gën a tar ak gën a foor xeer wi mu toj gën a gën taxaw waaye bu dee ay dóor yu ndànk la mel ni koy raay xeer wi sawaay du bouger sikkar gi nag gis nga xol yi ni nga xam ne noonu lañ mel mel ni xeer booy sikkar sikkar ci kaw da koy fissurer waaw commencer di ko nooyal di ko nooyal di ko nooyal di ko nooyal di ko nooyal waaw waaw loolu moo taxoon ñu ne la Euh, bul yaakaar ne yoneen saa sam ñoo irban wala am fusikum loolu tekkiwul ne day tere sikkar ci kaw sikkar ci kaw am na fu mu gënee ëpp a ngëneel sikkar ci suuf sikkar ci suuf am na fu mu ëpp a ngëneel sikkar ci kaw voilà lu nekk ak palaasam te loolu al imaam al haafid xajar mu ngi koy leeral tamit ci risaala boobu al imaam as-Suyuuti yi doon wax naan bañ ko laajee laaj yooyu gaa yooyu ñu doon wax bii weesu rek fàttalikul euh, euh, wallahu taala alam kon mu ne kon ak tamit ngëneelu di dajaloo ngir sikkar yooyee wa anna jalisahum waaye bokk na liñ ciy jànge ke ñi nga xamante ne ñooy toogaaleeg ñoom yan dariju maahum fi jamii ma yatafaddalu allahu taala bi alayhim ikraman lahum mu ne ñi nga xam ne ñooy toogaaleeg ñoom lépp luy roogalaat di jóge ci ñoom du tukkee ci ñoom ci ngëneel borom bi tabaaraka wa taala leen ko defal ci ngëneelam gi nga xam ne moom képp la borom bi da ko ciy defala day day rotaale day laalaale ñooñu def lan ikraman lahum ngir teral leen ngir teral gu mu teral way sikkar ña képp ku toogaaleeg ñoom lépp luy loo luy tukkee ci ñoom borom bi dala ciy mayaale allahu akbar waaw mu ne walaw même bu dee ne lam yusharikum fi ahsu zikr même bu dee ne euh, euh, daal di wuy waajoojee daal wuy bokk ak ñoom ci cosaanu sikkar gi mooy yéenéem da ko fa andi woon moo tax gaa yi ne borom bi malaaka bi ne borom bi ah inna fulaanan nag gis nga diwu <laughs> xato jafkatu bàkkaar bu mag bi non dafa romb rek daal di fay toogaa ah, aajoo ko fa indi non bokku ci yeneen suñu boroom ne wala hu qad ghafart kon loolu la mooy même bu dee cosaan di xam nga ko moom yéenee ñëw si kat indiw ko fa woon waaw fay su fay yu si ko bor wala boog ah, yeneen ak yeneen yi ñu waxoon ah wala gis koo xam ne da koo gëjoon a gis nee nañ mu nga foofu mu dem ngir gis ko après ñu am yu ñu war a waxtaane yooyoo ko fi indi ah waaye malgré loolu nga xam ne mbiru àddina la waaw borom bi seetu ci lool waaye barkeeb sikkar ak barkeeb gëréel gi mu defal ñii di ko tudd moom la boole waale gaayooyee ba daal di leen jéggal kon nag même bu dee ne nekkuñu sa moom wala walaw lam yusharikum fi asik même bu dee ne nekkul koo xam ne day euh, bokk ak ñoom ci cosaanu sikkar ji mu ne woo bokk na ci hadis bi lañ ci jàng mahabbatul malaikati bani adama wa'tina'uhum bihim wa alayhimu salaatu wassalaam mu ne dañ ciy jàng tamit sopp gi nga xam ne moom mala la malaaka yi sopp doomu aadama yi alayhimu salaatu wassalaam ak tamit ni nga xam ne noonu lañu la yitteewoo seen ngir waaw waaw gis malaaka nii def ba pare yitteewoo mbir mi mu ne woo fii bokk na liñ ciy jàng am na su'aala kene laaj xat léeg-léeg yasduru mu jóge mina saa'ili ah ci kii laaj wa huwa a'lamu fekk moo gën a xam bil mas'uli anhu min al mas'ul ki muy laaj laaj bi lam koy laaj moo ko gën a xam lool des fois mu am mooy jàngalekat bi walillahi masala léeg mu laaj laaj boo xam ne du laaj laaj ko élèves yi sa ne veut pas dire que moom daa xamul xam na ko waaye li mu leen laaj moo leen ko gën a xam waaye ngir xam ñoom pan lañu ñu ci xam-xam bi ak tamit ngir rek ñoom ngir tamit wane yittewoo bu mu yittewoo mbiru ña laaj te moo leen gën a xam li muy laaj mu ne li izhaar yi tax ngir wane al inaaya li nga xam ne mooy yitte bil mas'uuli an ka nga xam ne moom lay laaj ay mbiram waaw mu ne wattan wiihi bi qadrihi waaye tamit di wane dayoom ba nga xam ne moom la am fa borom bi tabaaraka wa taala mi laaj ñoo xamante ne moo leen gën a xam seeni mbir wal i'laani wal i'laani ak wane publicité wane mu leer naan bi sharafi manzilatihi ci teraangaay ay euh, euh, wàccuwaayam fa yàlla waaw malaaka yi xamee ci ne ñii seen wàccuwaay fa borom bi xoolal leen borom bi wax yëpp lim leen dikk ak lim leen may waaw te dara mayu leen ko loolu tur bi nga xam ne mooy sikkar gi nga xam ne moom lañ nekk di ko sikkar mu ne waqiila am nañu wax al imaam al xaafis barey rahimahullah inna fi xusuusi su'aalillahi al malaa'ikati an ahli dikri al ishaara ila qawlihim ataj'alu fiihaa man ma fiihaa wa yasfiku ma wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mu ne le fait que bi nag di leen laaj ma def ñu dem fekke ay doomu aadama alayhi salaam yuy sikkar boroom bi di ko tudd di ko jaamu di ko bàkk mu ñëw mu leen di laaj mu ne loolu da cee bokk tamit borom bi da di wanaale benn mbir mooy eh, gis nga ñooñ sikkarkat yooyu ku leen mel ni da di wax ku leen ba ngeen doy wax ba may bëgg indi nit ci kaw suuf ngeen naan atajalu fiiha waa borom bi ndax da ngay def ci suuf man yafsidu man yafsidu fiiha koo xam ne dafay nekk di yàq man yufsidu fiiha waaw koo xam ne day nekk ca kaw suuf di yàq wa yasfiku dima ba pare bu fa nemee borom bi ndax da ngay def ci suuf koo xamante ne nii bu fa newee ah day day day day day day day tuur deret foofu de waaw waaw loolu euh, man yufsidu fiha fa lay nekk di yàq de wa yasfiku dima di tour deret di rayante rayante lañ fay newee wa nahnu te ñu nag nu sabbihu ñu ngi sàbbaal rek bi hamdika di la sant wa nuqaddisu laka di la bàkk di la kañ di la taqdis ci lépp loo xam ne yellul ci borom bi tabaaraka wa taala ah borom bi la la waxoon qaala inni a'lamu ma la ta'lamu xam naa lu ngeen xamul mel ni fii le fait que ñoom ñu ñëw biiru di waxaat ne ñoom lañ ne woon ñoom lool kese la ñuy nekkee am na ay doomu aadama yoo xam ne malgré hein mel ni nag kon annahu qiila lahum unzuru ila ma hasala minhum min at-tasbihi wat-taqdisi ma'a ma sullita alayhim min ash-shahawat wa wasawisi ash-shaytan wa kayfa 'alaju dhalika wa dahukum fi at-tasbihi wat-taqdis mu ne mel ni boroom daan leen xool leen malgré bànneex yi ma def ci ñoom seytaane mi nga xam ne sayaatiin yi nga xam ne ñu ngi leen di épier di leen sonal fu nekk ak bànneex yi nekk ci ñoom bakkan bi nekk ci ñoom malgré loolu lépp ñu teg ko nee di ma sàbbal di ma taqdis ah di ma bàkk ak malgré loolu lépp ñu fexe loolu remonter ko surmonter ko teg ko ne ba yéen di jañanteeg yéen sama malaaka yi ci sàbbal gi nga xam ne ne woon ngeen yéen moom ngeen di def di ma sant kese ñoom ñu ngi malgré gàllankoor obstacle yi nekk seen kanam yëpp fexe nañ ba di def loo xam ne yéen amu ngeen benn obstacle ngir def ko ndax malaaka mënu mooy borom bi waaw te iblis mënalu ko dara ñi nga xam ne nag iblis mënal la leen dara am na nañuy bànneex ñu fexe xeex loolu ba man di yëkkatiku ba àgg ci yéen tolloog yéen di sàbbaal comme ni ngeen may sàbbaale waaw seet leen loolu <laughs> waaw <laughs> waaw moo tax ba ñenn ñi mu ne waqiila am nañu naan innahu kana yu'khadhu min hadha al hadith dañuy jëlee ci hadith anna dhikra al hasil sikar gi nga xam ne moo jóge min bani aadama ci bani aadama yi alayhi salaatu wassalaam ala moo gën a màgg wa ashraf moo gën a tedd min az-zikri te sikar gi alxaasili bi jóge min al ci malaayika yi alayhimu salaam li xusuuli ndax euh, zikril aadama yi maa kasrati shawaagil ndax mooy li ñu wax sànq ndax sikaru euh, doomu aadama bi mooy bu ñëwee ba koy def bari na ay obstacle ay yu ko yitteel yeneen yoo xam ne du yàlla yu moo xam ne fexe na ba xeex leen ah wa wujuudi ak fekk as-sawaari ko ci a senq ba ko def fii aalamil ghaybi bi xilaafil malaayika ak tamit di way jógee ci li nga xam ne mooy euh, àdduna kumpa gi wuuteeg malaaka yi ci lii lépp voilà mais bon loolu euh, am na les si seet voilà ça ne veut pas dire loolu dëgg la loolu masi yàlla ak ngëneel la goo xam ne ñoom am nañu ko waaye ça ne veut pas dire que sikkar gi nga xam ne moo jóge ci doomu aadama yi moo féete kaw euh, dëgg-dëgg loolu xëccoo la voilà moo tax xam nga borom bi tabaaraka wa taala hadith sayna Abu Hurayra bi nee na wa in zakarani fii mala in zakartu fii mala in xayrun min bu dee tudd na ma nit ki sama jaam bi tudd na ma ci mbooloo dinaa ko tudd ci mbooloo mu ma gën te mbooloo moom borom bi wax du mboolooy nit yi ah mboolooy malaaka yi la loolu moo tax borom xam-xam yi boo waxoon nañ ci masala boobu est-ce que di wuute est-ce que malaaka yi ñoo gën wala doomu aadama yi moo ñi ci baax bien sûr voilà loolu wax wuute la bu dee ci luñ doyal mooy malaaka yi euh, comme li Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu doon wax naan ci luñ doyal boo seetee ci luñ doyal malaaka yi ñoo gën ndax li borom bi wax noonu xadis boobu la doon layee waaw wa in zakarani fii mala in zakartu fi malan xayrun min bu ma tuddee ci mbooloo tam nit ki fi muy ci mooy mbooloo yi ay nit lañ mu ne zakartu dinaa ko tudd fii mala in ci mbooloo xayrun min bu ko gën te mbooloo yooyu malooy malaaka yi la waaye loolu mooy ci lim joyal mais boo duggee ci détails yi nag am na ñoo xamante ne dinañ ñëw nag baraw ay malaaka yu bari waaw loolu nag mooy ma yooyu boolewuñ ci yonent yi alayhimu salaam waxu yonent yi alayhimu salaam mais nit ñeneen ñi nii tax ñuy wax voilà mooy dina am ñoo xam ne dañuy tollu raw ay malaaka ay mbooloo ci malaaka yi am ñoo xam ne nag euh, ñoom euh, tolloowu ñoom ñoom am ñoo xam ne ñoom dañuy tolloog malaaka yu mag yi kurubiyuuna yi karubiyuuna yi dañuy tolloog ñoom muqarrabuuna yi dañuy tolloog ñoom ci doomu aadama yu daraja am ñoo xam ne sax borom bi mën naa def ñu raw leen waaw loolu mën naa am waaw waaw loolu mën naa am waaye bu dee ci luñ doyal rek zakartu fi malan xayrun minhu day wane ne malaaka yi ci luñ jaral ñoo gën waaye boo duggee ci ay benn teqantal des fois nag nga gis ay nit ñoo xam ne ñoom ñoo gën malaaka yi ci luñ jaral waaye tamit taxaw ne ku gën ar ruux loolu nag loolu beneen problème la parce que ruux mooy photocopie lañ ko mën a waxe mooy wala photocopie mooy double yonent ba lay saa saam ci malaaka yi yonent saa ni mu nekkee ci nit ñi mbooleem doomu aadama yi ni mu nekk ku ci gën ruux mooy duubulu yonent bi saa salaam moom moo ci biir malaaka yi waaw li malaaka yi euh, yonent bi saa salaam nekk ci biir doomu aadama yi ak mbindeefu yàlla yëpp d'une façon de général moo ci gën ruux nag bu dee bu ci cadre malaaka yi moom loolu ba yonent saa salaam taxawee moom moo taxaw bërëbu yonent bi saa salaam ci ñoom. moo tax taxaw ne kooku nag yaa ko gën loolu <laughs> wala di ko gën loolu saa laaj euh, des choses yoo xam ne yu jara seetaat la. wallahu taala alam al imam al hafiz muy jeexal mu ne hmm? mu ne wa fiihi bokk na ci xadis bi liñ ciy jànge bayaanu kadibi man iddaa min az-zanadiqa annahu yara allaha taala jahran fi daari dunya mu ne bokkoon liñ ci leeral naru képp koo xam ne dafa wootewu ci naafiq yu majj waaw ah, mooy zanadiqa yi ñoom boxtaru nifaaq di wane ci biti ne dañoo gëm te gëmu tus am annahu kaana moom yara Allah ta'ala day gis borom bu kawe di jëhrën naan bam man ñuy gis yàlla nii fii daari dunyaa ci këruk addina gi moo ne lii moom day wane dañuy kàcc ndax borom bi da ne malaaka yi ndax gis nañ ma ñu ne déedéet mu ne waa na la doon demee bu doon ne gis nañ ma loolu day wane ne kon ñuy gisuñu ko mu ne waqad sabata te sax na fii sahih muslim sahih imam muslim min hadith abi umama hadith sayna abu umama rafa'a mu yëkkati ko yeneen saa saa ne waala moo xam leen mooy ba muy wax ci mbiru dajjal dajjal annakum kana leen lan taraw rabbakum hatta tamutu yëg leen du ngeen gis seen borom mukk mukk ci kaw suuf fekk deewu ngeen waaw moo tax képp ku la ne man gis naa yàlla te boo bu dee ci gént loolu mën na nekk waaw mais waaye gis nii naan damaa gis jëfratan moo wax lool sama ñaari bët yi laa gisee yàlla fii ci àddina bi voilà loolu waxoo dëgg waaw ndax bu yonent saa salaam moo ne yëg leen du ngeen gis seen borom fekk faatu ngeen mu ne wa fii bokk na liñ ci jàng jawaazul qasam fil amr al muhaqqaq waat ci mbir moo xam ne dañ ko bu ñu euh, dëgg bu bu ñu euh, bu ñu settantal ba dëggu ci takiidan loo xam ne lu dëggu la ngir dëgëral wa tanwihan bi voilà mooy dëgg ko ndax borom bi li nga xam ne malaaka yi di wax wallahi ak yu mel noonu eh, eh, eh, gisuñu la ak yu mel noonu di waat te loolu lu leer la ngir dëggal rek ngir insister mu ne woo fii bokk na li ñuy jàng fii anna allazi istamalat alayhi janna li nga xam ne àjjana moom la làmboo min anwa'il xayraati ci xeetu ay yiw wan naari ak safara min anwa'il makruhaat ci yu bon yi yu naqar yi fawqa ma wasafat wasaf fawqa maa wasafnaa bihi maa wasafnaa waa wasafataa bihi maa wusifataa bihi féete na kaw li nga xam ne noonu lañ ko melale eh, mooy liñ la ci wax xamal ne loolu nam mel dëgg-dëgg moo gën a métti wa anna ar-raghbata wat talab min Allah wal mubalagha fi dhalika min ashab al-husul